bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defee am seen rajo ci seen jataay bi mu tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu bi dellusi na ci kàttun suñu borom tabarak wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa noo ngi dellu siwaat ci jataay bi tey war a nekk suñu fukkeelu jataay ak ñett fukkeelu jataay bi ak ñaar ñi tolloon ci riyaadu saalihiin di nu jàngal teggini tukki ak teggini wàccuwaay ya ngay wàcc <coughs> boo dee dem ak yi ci ajowoo yépp sallallahu alayhi wa sallam ko jàngal al imaam an-Nawawi ko tënkal ci téereem bi tolloon nañ ci wàllu booy tukki ngay xëy ci xëy ma la ca gën mooy ngay xëy alxemes loolu am njàngaleem la mu am solo ku ko mën daal booy xëy booy tukki nga xëy waaye boo dee xëy nga xëy alxames moom de daana ko def lu bare bare bari bunt boobu Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mi ngi nuy li mu ne yonent bi nee na aleykum bi dulja fa inna al arda tutwa bil layli mu ne maa ngi leen di dénk yéen ñi nga xam ne eh, yéene yi ñi may déglu dee leen tukki guddi mu ne ndax guddi gi yàlla day lem suuf si maanaam ci la suuf si di gën a gàtt distance yi ngay dox lu baree baree bari am ca temps bu yàgg bu dee guddi du ko mat xam naa loolu professeur mën naa am daana naqaree firil nit ñi waaye actuellement ku ko misaal nit ñi rek mu amal ko solo lool jamono yi ñu génn pour nga génn dëkk bi Padois ba caaro yi wala ba jàmm gën wala nga dugg Tëngéej ba baa nga koy génn bu dee bëccëg la nga fay am ci ay temps yu yàgg bu dee guddi minuit weesu wala fajar nit ñi julleeguñu boo fay jaar temps ba nga fay am du yàgg Oustaz Barham Diop moo tax dan la ko yàlla yokk wér bu lay jàngal euh, lu jëm ci wàllu rañaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al isra wal mi'raj balay wan force yi nga xam ne mooy wàññi distance dana tax nga dégg lool addis bi yonent bi naan aleykum bi dulja fa inna al arda tutwa bi layli mu ne ndax suuf si ci guddi gi dañ koy lem distance yi day gën a gàtt distance yi day gën a gàtt loolu dañ ko doon misaal rek euh, ndax mu jege euh, sunug dégg ñu jële ci Saalaba euh, Abu Saalaba al-Xushani radiyallahu anhu mu ne kaana naasu iza nazalu manzilan tafarraqu fi shi'aab wal awdiya fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna tafarruqakum fi hadihi ash-shi'ab wal awdiya innama dhalikum min ash-shaytan fa lam yanzilu ba'da dhalika manzilan illa ndamma ba'duhum ila ba'd rawahu abu dawud abu Saalaba al-Xushani nee na bu ñu masaan di tukki ba tekki fenn nit ñi dañuy tasaaroo ci àll bi comme ni ko nit ñi defe léegi rek ñi nga xam ne jànguñ lii yonent bi di jàngale dañuy tasaaroo ci àll bi ñii yéeg ci xur wala ñii yéeg fii ñi nangam tasaaroo fépp yonent bi ne leen seen tàqalikoo gii ngeen di tàqalikoo ñii yéeg ci montagne ñi ne ci xur yi mu ne amu ne seytaane dong nga ko def seytaane dong na ko def nee na kero bañ déggee lii buñ masaana wàcc ci aw xur wala ci montagne ñoom ñépp dañuy bokk dajaloo ndax seytaane moom bëgguñu ko jox benn cër ci seeni jëf loolu lu ama am solo la loolu mooy waral bu dee sunu tukki yi nga xam ne léeg-léeg gaa yi dem jëkki jékki wàcc ci benn restaurant dangay gis nit ñi ñoom bu ñu ñëwee ci restaurant bi dañuy tasaaroo ñee toog ca taabal jële ñee dem toog ca taabal jële fu ne nit toog fa kële jàdd fële taal la muy taal di ko di ko xëcc di ko ëf kële toog taxaw fële déedéet ndeke tasaaroo googu gënul ci kuy tukki dañoo war a dajaloo ñoom ñépp benn barab loolu la saaba yi jànge ca addis ba moo tax ñoom kor lañ tàmbali ñoom ñépp di dajaloo ci benn barab ba tey ci teggini tukki Sahl ibn Amr am ñu ko tuddee Sahl ibn Rabi' ibn Amr al Ansari ñu ne mooy eh, ibnu Handala nee na ba ñuy jaayante bay'atu ridwaan te ña ca bokkoon la bokk radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa romb bi ba'irin qad bi batni fa qaala ittaqullaha fi hadi lbahahim almucjama farkabuha salihatan wa kuluha saliha ndeysaan nga xool réaction yi muy def ci digganteem ak bàyyi ma yi ci wàllu tukki day tukki benn bis mu seen giléem goo xam ne ma ngay yooya yooy giléem gi ndeysaan biir baa nga làpp làpp ba tege ca ginnaaw ga biir baa nga làpp ba tege ca ginnaaw ga yooyu lool yonent bi xool ko yaramam daw mu xam ne boroom giléem gi ni mu mu yore giléem gi normalut laajtiwul boroom giléem gi waaye mu wax ak saxaaba yi ñoom lu mu leen war a jàngal ci giléem gi mu ne ragal leen yàlla ci jur gi leen yàlla jox te mënuñoo wax bu ngeen koy war na baax bu ngeen koy lekk na baax waaw sunu xarit ba sëriñ saaliw rahmatullahi alayhi wa anhu mu gis ndey saan euh, bàyyi ma ba damm damm damm ba metti lool muy las-lasi sëriñ saaliw daal dindi kaala ga jooy ca ba sonn woo witir woote waa vétérinaire ñu ñëw fajal ko xar moomee wala bàyyi ma boobee ndeysaan allahu akbar gisaa nga ci suñu àll yi Ablaye Mbaye Peex nit ñoo xam ne lii yunt bi wax war nañ koo jàngaat ndax dañuy bay ba mbay ma jeex ñu jaay gerte ga jaay la façon moomante mooy ngooñ ma mataan lakum wa lana amikum daal di bàyyi façon nag ca àll ba li ñu tuddee mbërgël muy foraatu moom fas wa lu mu lekk di lekk ci ñax mi di mokk ci suuf si léeg lekk ba ba ba nawet jot nga dem jëliwaat ko ca àll ba takkaat ko say machine fas yéenee bayaat ak moom sunu borom tabaaraka taala ne la taw laa dul def ba xam fooy bayee ginnaaw boo doo doxal démocratie la lakum doo lekk gerte gi wala na amikum te bàyyi jël ngooñ mi jox ko fas wi xanaa lépp ngay boole lekk duma taw yonent bi nee na ittaqullaha fi hadil baayib ragal leen yàlla ci bàyyima yi takki ab sereet fu sori di ko dawal jëm fu sori te doo ko noppal yor aw fas mu yooy boo ko ba ma xee mu daanu ndeysaan du lekk dugub di ko wudd ak li fas di defal nit ni mu toll ak li fas di indil nit ni mu toll ci teraanga ittaqullaha fi hadil baahim al mu'jama farkabuha salihatan wa kuluha saliha bu ngeen koy war na baax toppatoo leen ko ba mu am yaram rafet ngeen raay ko ba mu baax wa bu ngeen di lekkit ñi ngeen cey lekk ni ngeen ko lekk salihatan na baax kon ci teggini tukki li ngay war di tukki farkabuha salihatan loolu moo tax Cheikh Ndiaye Tiranga farkabuha salihatan bi nit ñi tàmbalee di war oto farkabuha salihatan war leen oto bi bi ngeen koy war na baax luy bi ngeen koy war na baax mooy ab chauffeur bu yeewoo nit ñuy def di xëy di tuur ndox ci oto bi loolu amul ci solo aka cee ñàkk solo pënu bu ne nga tuur ca ndox ndox yorul jàmm boroom ndox moo yor jàmm yaay Maodo ndox yorul jàmm kon farka buuxa saalihatan mooy boo xëyee oto bi te nga war ci tukki waral ruu yëpp xool leen ba xam benn néewul na paj wala déet boo waree ruu yëpp ba noppi nga dem ca ginnaaw nga ubbi xool sa secours ndax péerut ndax am na am na ngelaw ndax secours bi mi ngi ci état boo ci noppee nga ubbi capote bi xool ndox yi ne ci biir xeeti ndox yi Cheikh Ndiaye Tiranga moo na koy jàngal <laughs> moo suñu professeur foofu <coughs> nga xool xeeti ndox yi yi nga xam ne yépp mu ngi ci biir bu xeeti ndox yi jeexee ba nga xam ne yépp jaar na ci yoon nga seet wàllu seetu yeeg sa yépp door na nga taal bu fekkee yépp normal na boo taalee fi nga toog nga xool ba xam est-ce que sées bi jege na ba mu ëpp walla sori na ba mu ëpp lu ci nekk nga régler ko ndax tubaab bi defar na ko bañ ñu koo régler nga xool ceinture gi ngay takk door na nga xool làmp yi faar yeeg code yeeg signalisation yeeg yooyu yépp ba noppee xool kale yi nga xam ne moom ngay soxla booy tukki boo seetee kale yëpp ba nga xam ne xam nga ne normal na nga seet kirij bi mbaa amul problème boo seetu yëpp nag nga duy ndox bàyyi ci ginnaaw door na nga taal boo taale it bàyyi oto bi ba mu noyyi nga accéléré door na nga dugal vitesse wax bismillahir rahmanir rahim subhanallahi saxar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun boo dawalee bay génn dëkk ba nag nga door a jàng say wasamaay wa taarixeek lii laay fi xuraysin ñoom ak fallaxeek naa si ñoom ñaan yàlla mu yóbbu la ci jàmm nga daal di teg ca nag ñaan nga yonent ba jàngale sallallahu alayhi wa sallam euh, allahumma anta saayib fi safari wal xalifati fi ahli kon nag farka buha salihatan waaye gaarab oto rek jékki-jékki rek dugg ci biir taal dem loolu kenn du ko def waaw ñu jële ci abu jaafar abdallah ibnu jaafar radiallahu anhuma mu ne dafa mbenn benn bés yonent bi togg ko togg ci wala falu siisi mooy ngeen bokk lu ngeen war togg ko ci mbaam mooy nga war ci mbaam mi mu war ci sa ginnaaw togg ko ci welo mooy nga war ci kanam ci welo bi mu war ci ginnaaw togg ci gëléem togg ci fas yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa woyofoon ba daan togg ñam daan àndal allahu akbar waaw da àndal mu nee mu togg ko saati yawmin xalfahu wa asarra ilayya hadisan laa uhaddisu bihi ahadan min annaas mu ne keroog waxtaan naag man waxtaan woo xam ne du ma ko waxtaan ak nit mukk waaw mu ne keroog ba mu ko toggee waxtaan naa moom waxtaan waxan du ko waxtaan ngi mukk aris bi nag saa bu nu ko waxtaanee suñu xel dem ci oustaz Alioune Gueye moom it bu ngeen bokkee oto mbaa bu watiir waaw moom it tabarkàlla mu waxtaan la waxtaan woo xam ne ca oto ba wala ca watiir ba wala ca fas wa wala ca dawalkat ba loo xam ne tabarkal tabarkàlla ci yu mel nii la ko jànge euh, tabarkàlla mu ne wa kaana ahaba mastatar bihi rasulullahi li xaajatihi hadafun aw aayishun naxlin yaani xaayib naxlin mu ne yonent ba alayhi salaatu salaam waxtaanal ko keroog waxtaan woo xam ne du ko wax nit mukk mu ne waaye la ko ca gënoon a bëgg lam ca gënoon a yittewoo mooy lu ko suturaal moom sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog euh, ba yonent bi gisee duggee ca tool ba gis fa jenn waay ci wàllan saar mu daldi fekk ci biir tool bi génn gëléem mu ne ba ko yonent bi gisee sallallahu alayhi jar jara wa darafat aynaahu jarjara wa darafat aynaahu waaw maanaam daal dinay yëkkati kàddoom euh, daal di jooy daal di jooy ne ba mu jooyee maanaam ba giléem nga defee yooyu ba rongañ toq mu ne fa masaxa sara saratahu wa difrahu fa sakana yonent bi daal di raay giléem nga ca ca Euh, jëgëñ ba jëgëñ gëléem nga daal di dal daal di ne tekk alayhi salaatu salaam daal ne man rabbu haazal jamal liman haazal jamal ku moom gëléem gi yonent bi laajte ku moom gëléem gi jenn waaye ci waa lansaari daal di ñëw ne ko haada lii ya rasulullah man mii maa ko moom maa moom giléem gi mu ne ko afala tattaqi llaha fi hadi albahima allati malakaka allahu iyaha xanaa doo ragal yàlla ci sa bayma gi nga xam ne yàllaa la ko jox moo la ko moomale fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu mu ne ko sa giléem gi boo gisee mu doon jooy sànq ak yëkkati kàddoom di bëmb di bëmb bëmb mooy daf ma doon jàmbat nee na yaa ngi koy xiifal yaa ngi koy sonal allahu akbar salla alayka allahu ya alimal huda ndeke kon yonent bi ni nit ñi daan jaaxle di ñëw di ko wax seeni doléance noonu la bàyyi ma yi daan jaaxle ñoom tam di ñëw di ko wax seeni doléance giléem a ngi ni ñëw ci moom di ko jàmbat mbo moro boroomam ni koy sonale ak ni mu koy xiifale moo tax mu daal di woo boroom gëléem gi ne ko euh, tabarkalla ragal leen yàlla ci li ngeen yor ñu jëlee ci anas radiyallahu anhu ci wàllu tukki ba mu ne kunna idha nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla rijal hatta nahulla rijal ay laa yusalli naafila laa nusalli naafila laa nuqaddimuha ala xat xat rihaal wa eh, irahati addawaab mu ne kon an anasin radiallahu anhu kunna ida nazalna manzilan la nusabbihu hatta naxulla rihaal mu ngoog rihaal au lieu rijal mu ne bu ñu masaana wàcc ci barab dunu julli mukk li feek tekki wuñu gëléem yi seen sëf yi li mu bëgg a wax foofu rek mooy sëf gëléem ay saako takk ko ba mu dëgër fab ak teg teg ca dem ba barab sàngam nga wàcc di julli te tekki ko mën a ñoom daaw def loolu li ñuy bëgg bëgg naafila li ñuy bëgg bëgg ay rakka li ñuy bëgg bëgg tuyaaba balaa kenn jublu ci tuyaaba mooy day tekkil gëleemam li ci kawam lépp sippi ko teg ci suuf gëleem nga noppalu nga jox ko mu naan nga jox ko mu lekk nga door a nekk ci say naafila ay mbokk ñi ñu ñu ñu nite waaye ñun dangay romb jenn waa joo xam day bàyyi fas wa taxaw ak saret ba mën nañ caa bokk yandu mu jugal ko ngoñ si ñàkk solo ne ci ngint la moom mbaa ci dëj ba mbaa ci ciit ga ana fas wa saret baa nga gàll ca kawam ma nga muy yeew allahu akbar bàyyi ko foofa yeew ñaari tànk ya bàyyi ko sart ba mu taxaw ndekete yoo loolu kenn du ko def danga war a teg fas wi dindi laab ji jox ko mu naan nga jógal ko ngooñ ne ko na xaar ma fii ma dem ci ngénte la te ñëw boo ko defee man laa xaar ci ngénte la boo ñëwee daal di takk ngeen dem waaye mbokk yi xool rek li yi di jàngale kunna iza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahula rihaal bu nu masaan ci tukki ba wàcc fenn du ñu julli mukk li fee du ñu julli naafila mukk li feek tekki wu ñu bàyyi may sippi seen sëf euh, door jàll kon loolu mu ngi ko doon wax ci wàllu waruwaay yeeg heure yi ngay dem ak ñoom seen yooyu mu ñëw ci beneen bunt i'anatu rafiq ianatu rafiq mooy dimbale ki nga xam ne moom nga àndal cib tukki ndax bu fekkee nit kaa ngi tukki léeg-léeg du dem moom doom léeg-léeg mu ànd ak nit xam ngeen ne dimbalante moom li ci lislaam jàngale lu yéeme la moo tax hadiis ba ne wallahu fi awni abdi ma al abdu fi awni axi yàlla mi ngi dimbaleeb jaamam li feek jaam baa ngi dimbale moromam kon boo ñëwee ci oto bi nga dugg toog ñii dugg car rapide xam nañ ñàkk dimbalante gi ne ci car rapide car rapide kanam gi bu chauffeur bi toogee day des ñetti palaas à droite chauffeur car xam nañ li may wax boo ubbee bunt bi bu kenn xasee toog moom mi toog au lieu mu puus ca chauffeur ba ki duggaat ñëw toog ci moom puus sës ci moom ki duggaat na ci bunt bi déedéet ki njëkk a dugg mooy féete ci bunt bi boo ko defee bu keneen ki duggee pour mu jàll ca fa sës ci chauffeur ba problème bu rëy lay doon diggante chauffeur beeg ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci kanam lu tax parce que du ñu dimbalante du ñu dimbalante waa ji it boobu da koy gënal ba sa ca ba te ab jullit li feek place bi baax mu gënal ko nanguwu ko jox moromam jullitam dese na lu bare bare bare bari moo tax ci mi jar a jubbantiwaat waaye dangay dugg ci car bi walla tata bi mbaa njaga bi wala yooyu war a jàll ca saal ba ki na ci e, ban bu ndaw boobu ni du jóg wala bu jógee jóge ci rek commencé méccatu ko déedéet wallahu fi awni al abdi ma dama al abdu fi awni axi bu dee tukki nag nga xam ne dangay jël see bagage waaye waaye bu nit ki ñëwee yor bagage yu diis jàppale ko ca bagage ya léeg-léeg ngis kuy jóge bitim réew Makka mbaa Madina war a ñëw Sénégal moom ay bagaasam lépp lépp mëtul 40 kilos te 40 kilo lañuy may maye maanaam moom 20 kilos la am ci misaal jenn waaye ngi ñibbi si moom am na 60 kilos waaye waaye dimbale ko nga jël di kilos yooye peser ko ci sa biir bu ngeen ñëwee Sénégal nga jox ko waaye déedéet da ngay ñëw ak sa biir booba ak sa 20 kilos moom 60 kilos yooya euh, buñ ci jëlee 40 20 kilos ya ca des mu nar ko faa bàyyi te yow nga nara dem ak sa biir bi te du gàdd loolu rikk waaye bul ko def. wallahu fi awni al abdi ma dama al abdu fi awni aqi loolu mooy dimbalante gi ci wàllu tukki ci daal biyeem li muy peesu ci bagage bariwul yow sa billet. liñ la may ci bagage mënut a indi lépp waxtaan la ak moom léeg-léeg du la ko ñemee proposé waaye nga ne ko ah mbaa ki say kilo ëpput mu ne ah kay man kat damaa ëppalee euh, fukki kilo nga ne ko indi ma peese ko sama sama sama sama billet ndeysaan bu ngeen ñëwee Sénégal nga jox ko xamoon tuyaaba ji ni mu toll mooy ëpp li li waa ji amee ci fret bi ndax bu ko fretee kilo bu ne ñu fayee ko ci nangami euro loola yow euro yooyu ñu naroon na fay fret ba yëgal ne sunu borom ma nga la ko dencal bu yomul xiyaamati mu fay la ko te teraanga yi yomul xiyaamati moo dàq teraanga yi fii wallahu fi awni al abdi ma daama al abdi boo xam ne kullu ma'rufin sadaqa kullu ma'rufin sadaqa njëkk gu ne ab sarax la saa boo defee njëkk rek yëgal na génn nga sarax kullu maarufin sadaqa kullu maarufin sadaqa saa boo defee njëkk rekk génn nga ab sarax kon dimbalee sa mbokk sa àndandoo cib tukki abu said al xudri radiallahu anhu nee na dafa am benn bés ñu nekk cib tukki jenn waay ñëw yor war waayam war ca di xool càmmooñ di xool ndeyjoor di xool ndeyjoor di xool càmmooñ fu ne mu xool fa yonent bi mu ne man kaana maahu fadlu dahrin falyaud bihi ala man la dahra la wa man kaana lahu fadlu zadin falyaud bihi ala man zad ala man la zada la fa dakara min asnaafi lmaali ma dakarahu xata raayna annahu la xaqa li ahadin minna fi fadl cëy waa ji di geestu ndeyjoor ak càmmoñ jaaxle lool yuntu ba ca ñàngale ma mu ne koo ci xam ne desal nga place koo xam ne desal nga place jox ko sa moroom mi amul place loolu njàngale mu rëy màngoog moo di gis nga sunu oto yii nit day war otoom desal quatre places quatre places jóge Dakar ba Tiwaawan di romb nit ñi ñu jëm Tiwaawan allahu akbar nga romb leen ba Tiwaawan te kat dangay ngay ji te yonent bi ngay gëm ak gàmm moom nee nga moom nga bëgg ba di ko roy ba boo demee ñoom daawur yëkkati wasalliyan wala ñoom dudd kenn mbay nga fottasu bëgg te bi ngay dem kat njàngaleem mii bàyyiwoo ci xel ku desal place fal yaud bihi ala man la zahra lahu ci ko amul war léeg-léeg nga jóge fii di màggali Tuuba romb talibi bi fees dell ki nit nga desal ñeenti place yow dong di leen romb yi dem wala nga jóge fii jëm Kaolack mbaa nga jóge ci bitti dëkk bi jëm pencum laayeen dama bëgg wax rek ne barab yi ngay dem di fa fekke ji yoo xam ne yonent baa koy woote nga romb ay gaay te jëloo leen déggoo addis bi wa man kaan loo fadlu zadin falyaud bihi ala man la zada la ku desal yóbbal na jox ki amul yóbbal allahu akbar yonent bi keroog da koo jàpp ko lim di ko lim benn ba ba saaba yi ne ndekete kenn warti dencu des saaba yi dañoo mujj ne ah kon kay ndekete kenn warti dencu des te sa des woowu fekk na am na ko ko soxla jaabir nee na yonente ba sallallahu alayhi araada an yaxzuba dafa bëggoon a dem ci xeex mu ne yaa ma'shar al muhajir wal ansar inna min ixwanikum xawman laysa lahum maalun wala ashira falyadum ahadukum ilayhi rajulayni awi thalatha mu ne yéen wa muhaajiroon yi lansaar yi seen mbokk yi am na ñoo xam ne amuñu alal amuñu fi ay mbokk na kenn ku nekk gàddu ñaari góor walla ñett koo ci xam ne desal nga place wutal koo àndal loolu leen wax keroog koo ci xam ne desal nga place wutal koo àndal euh, nee na moo daal di jël ñaar kii jël ñett kii jël ñaar kii jël ñett ba gëléem yépp kenn ku nekk am na koo xam ne kii moom nga àndaaleel ci sa tukki kon dimbale sa mbokk ci tukki loolu la ci yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ci teggini tukki jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ci kanam tuuti incha allah nowel jotaay bi ak li nga xam ne moo ci toge ñu ngi ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy postara ki ngeen àndu loon coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu